loolu am na riwaaya bu Seydina Imran bi loolu la wax léegi loolu dañ cee xam ne wi yàlla mooy nit ku nekk xamal ne borom bi dina la natt boo nee ci yoon wii fala nabluwannakum borom bi nee na waat naa ne dinaa leen dinaa leen natt de ndax moo leen indi ci zinata inna ja'alna ma'al ardi zinatan laha linabluwakum ñoo def li ci kaw suuf mu nekk luy taaru suuf si ngir ma nattu leen ayyukum ana kan ci ahsanu amala waaw kan moo gën a rafet jëf afa hasiba an-nas est ce que nit ñi dañoo yaakaar naan yaqulu amanna que ni gëm nañ rek wa hum la yuftanu kenn du leen fitnaal saytu leen teg leen ay natt ah dama natt woon ñeen jiitu woon waat naa ne dinaa natt dinaa leen natt ba feeñal ñi nga xam ne ñooy ñi dëggu daal di feeñal ñi nga xam ne ñooy wax lu wuteeg dëgg kon nag moo tax it juré ji bi mu nee nii ne day dogu lépp nekk ci jaamu yàlla yi borom ji natt ko jaare ko ci ndeyam ñi xam ne moom la def ba mu woo ko te borom bi manoon naa dogal mu woo ko beneen bërëb comme nam ko doon ñëwee doon ko woo fekk julliwul ñuy waxtaan waaye bii dogalub yàlla ñëw ngir daldi ixtibaar ki nga xam ne mooy Jurayj ji ar-rahibu waaw léegi nag ah bi loolu amee ndaw sa dem dinañ ñëwaat ci bu ñuy jeexal dañuy ñëw ci kàddu yi nii après bu ñu ñaatee ñu ne côté bële dañ ciy jàngi nangam ak nangam ah ñi dañuy def ramassage di romb ci affaire léegi ndaw si ñëw nag fa ta'arradat lahu falam yaltafit ilayha ndaw si ñëw te leer na la buy dem lu nekk ci ku ku ku muuroog nangamoon ay solu nam gën a ya eh, dangeeg seereeg gàtt ak lépp par lépp ngir man koo ngir man koo xëcc ngir man koo xëcc waaye no faalewu ko walam yaltafit tournewul ilayha waxoon nañ jotaa bee weesu mais gis nga tentation yi bul ko ñaf bul ko mos naan wax naa la li nga xam ne moom la Iblis di wax ci làmmiñu ñu bari naan bàyyi leen leen ñu ñu découvrir affaire bi nañ ko xam gis nga di la wax ay waxi kàcc yoo xam ne nag naan la non gis nga diw moom doomam wala moom ay kiyam dañ ko doon tëj rek xamuñ woon yii nii yëpp mais bañu ko xamee ñoo gën yàqu ñëpp waxuñ dal la ñuy kàcc dañuy kàcc non parce que gis nga ba affaire bi bakkan la gis nga affaire bi bakkan la gis nga bakkan mooy daal imaam al-Busayri wax rahimahullah wa radiya anhu an-nafs kat-tifli in tuhmilhu shabba ala hubbi ar-radaa'i wa in taftimhu yanfatim waaw gis nga bakkan kat-tifli moo gone yam gis nga liir bi intomilo boo ko sàgganee bàyyi ko muy nàmp rek day continuer dina bàjjaaw dina béjjaaw ci nàmp boo ko arrêté wul du arrêté day nekk mat sax di nàmp waaw il faut nga feral waaye boo ko feralee nag mu ñëw nga ne ko yee eh, xamal ne nag manoo continuer di nàmp tay mu bëgg dina jooy dina mer dina wéqu dina kii léeg-léeg daj boppam lépp nga xamal ko ne malgré ça duma la jox weer waaw ba niñ koy farale bu yàggee ñaar ñett ñeent juróom dina ko bàyyi di lekk leneen waaw mais boo ko bàyyee noonu day continuer bakkan noonu la te bakkan bakkan gis nga iblis loolu la xam iblis il fait tout parce bakkan mooy li nga xam ne ku ko gañe rek yaa li iblis xam na ne bu moomee bakkan mooy moom na doomu aadama bi waaye ki nga xam ne moom mooy tarbiya nit ci xam ne ne bu moomee bakkanam noot bakkanu waa ji mooy teg ko ci lu neex yàlla ba nga xam ne léegi ilaahi kese lay nekk bakkan boobu fekk melu noonu mooy waa ji tarbiyaam matu des na waaw moom moom dépassé gul foo xam ne fu ko iblis bi yàqale parce que bakkan mu ngi des di am zulma ndax zulma nii la alhamdulilah côté lëndëm la waaw loolu Iblis nag beer bi yëpp foofu la entre cheikhu tarbiya bi ak Iblis Iblis nag mooy la représentation du mal ak lépp loo xam ne mooy jëme nit ki ci lu bon waaw kanta cheikhu tarbiya mooy malak bi nga xam ne moom mooy def ay lammaam ak ki nga xam ne mooy nit ki nga xam ne mooy tarbiya waay ñoom ñëpp léegi nag ci kan mooy gañe bakkan lañuy nekk ku gañe bakkan ku jël la forteresse de bakkan ku gañe la forteresse de bakkan yow yaay dominer la kooru nit kéeg lépp waaw ndax mooy gouvernail bi mooy boussole bi mooy lépp mooy volant bi waaw xeex la bu metti waaye il faut côté leer gi gagner sinon rek ci alkande la la jëme waaw léegi eh, loolu moo tax lii juree ji def dafa am solo rahimahullah bi ndaw si ñëwee ak ni mu mel ak yooyu te sàggan falam yaltafit ilay yonent ilayha yonent lay saa saa nee na gestuwul sax di ko xool waaw lu bon bul naan noo xaaral mu yéen xool waaw ndax la Ahmad Shawqi waxoon moo am rahmatullah alayhi nazaratun mboolem caaxaan yi jëm ci wàllu sëy yépp adultère yeeg fornication yooyu yépp fii la jóge ci gës waaw nazaratun fabtisamatun fa salaamun fa kalaamun fa maw'idun fa liqaa ah mu ne bon yooyu yëpp gis nga jumla parce que ab ab ab rumxu la ab laas la boo xam ne Iblis moom lay dóor ci xolu nit gis nga gis bi ngay njëkk a gis muy gis bu bon moom lay njëkk mooy fett bi njëkk a sànni sa xol waaw nazaratun lépp fa lay tàmbalee. waaw waaye repéré na yambaram yi ñu ko fi waxoon beneen yeneeni i jotaay yambar mu góor mi repéré na yambar mu jigéen mu saggan mi ak nim solo dënn baan ci biti ak yu mel noonu ak ak ak ak ak yeeg yépp sol lu baax mu repéré ko xool cat xool xool xool foppi saabatu ndaw si daal di mu mooy ubbil naa la sama xar kanam man ngaa wax ak man cause moi wal iyaazu billah <laughs> fa salaamun ñu ñu nuyoo ah, daal temps yooyu fa salaamun moom temps yooyu sax ak mbaax desoon na salaamun fat boo fi nee salaamun gaay de ndaw si rek ndaw bàyyi la fi ne waa yow kii campagne la jógee moo wuu xaaral ma daw bien dét ay yees la ñuy wax yee maan yee womaan yooyu la ñuy di jaay bandi bandilu <laughs> yooyu la ñuy wax de ay bul wax daraak waaw ah mais mais mais bii yow waaye yow ah, bii waaye bii ci secteur beeg ci kii yi loolu la wax fa kalaamum ñu waxtaan nag joxante numéro yeeg ak yooyu dem ñu daje nag waaw fa liqaaw nag ñu def fa caay caay mon mon loolu bu leen ko man ci benn gis la jóge moo tax juróoy nekku fi sax di xool waaw nekku fi sax di xool ndax xool boobu bu ko xooloon te wéet nañu foo xamante ni ñoom ñaar kese la te yonent way saa saa nee na amul benn góor ak benn jigéen bu wéet lu dul saytaane moo leen ñetteel loolu nag yow bu dee doo ci lenn manoo ci affaire la bu présenté wu ni ngay def mooy defar li juróoy ji fa falam yaltafit ilayha bul fexe ba sa gët yi nga siggi di ko xool waaw kon nag loolu la kon ñi la naan ay il faut bàyyil ñu xam ndax bakkan bi bu xasee ñam lu bon liñ doon wax affect Iblis dootu sonnati waaw parce addiction lay doon ci moom bakkan bu xasee mos lu bon moom ci boppam bu ëllëgee moom moo koy chercher moo koy uti soxlawul ku ko wommat ba lu bon li alors que fekk xamagu ko fekk xamagu ko day xaw a méfiant mais boo ko xasee mosal jeex na waaw dem kasu dansin yépp ci masu la dem dansin gis nga boo fexee ba yóbbu ko dansin ba laata muy dem bëgg ko woon day xaw a réticent quoi du ci sawar mais boo ko yóbboo ba ñam lu bon ni bu ëllëgee ña ko ko waroon wax sax bu ñu yéexee moom moo leen di xaar waaye gars yi gaaw leen waaye yéen da ngeen di yéex quoi ah affaire bi dina jeex place yi doo da place bu ko defee ñu dem wayow videur bi du ñu du du du mooy ci taxaw ci bunt bi di gaar ji gaar ci di di di gaar ji euh, baar bi quoi du ñu nangu ñu dugg quoi ah mais yéen da ngeen a soof quoi alors que y a un an wala un mois moom bëggul woon a dem parce que bakkanam moo ko waaw kon loolu am am solo la lii Seydina Jurayj rahimahullahu def mooy falam yaltafit ilayha gestuwul sax ci ndaw si léegi nag ndaw si xam ne noonu dem na li ngay xam ne ne mooy ku nar a def lu bon ay tentation du jeex tànte na ko ci boppam jàllul moom mu dem mettre sa son corps à la disposition d'un de quelqu'un d'autre pour man koo takkal waa jële moom waaw nga gis nattu bi yàlla moom day am fu nekk mooy yow bu dee euh, euh, fortifier nga sa bopp am na yoo xam ne dañ la ay tuuma la am na yoo xam ne mooy loolu dalay wan ne iblis ak tentation yi bul yaakaar ne yow day dagg ci yow fekk yaa ngi sa bakkan dee ngi gee ngi nekk ak yow waaw te foo yaakaarul rek dina fa jaar gaa yi buñ jéemee ci sa der manuñ dara mooy yow sa person li ñu man mooy yàq der waaw li yàq der mooy seytaane ak yooyu du ñu bàyyi benn benn benn côté ñu boo mu sedd yëpp lañuy ñuy exploité bu ñu laal nag foofu dëgër ñu yàll feneen moo xamee ne ah durée ji nuy faale wu ko xool sax defu ko ko mu ne garawul dem gis benn ab ab ab sàmmkat boo xam ne ci côté ci ci suufu euh, monastère bi wala euh, l'ermitage bi wala fi nga xam ne fa lay euh, lëloo ci lëlëm bi fa lay nekk fa lay dalloo di fa ñëw mu dem jàppandal ko boppam kooku moom mu daal di koy fexe moom ba mu àgg ci moom fa waqa alayha fa xamalat mu ame ci mu ama ci ëmb ba pare am doom ñu laaj ko mu ne juróoy jëla <laughs> waaw comme quoi tuuma daa yàgg na bu kenn foog ne sa waay yooyu ki ko seel naa ne waaye yow daa yooyu tuumaal nga lan la <laughs> waaw mooy dañuy fexe ci sa yaram duñ man dara comme naafiqi bu dee rasulullah lañ bawul sallallahu alayhi wasallam lañuy baax Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci boppam lu ne la ko naafiq yi doon waxal waaw yéefaru Quraysh yi di wax lu ne léegi biñ demee ba xamuñ liñ def eh, ñu ne nañ jaar ci daram rek yàqal ko waaw xaadisatul ifki l'abominable mensonge biñ duumaaloon soxnaam ak yu mel waaw est mu am amul waaye ngir yàq der la <laughs> mooy loolu la mooy bawuñ kenn waaye ñu ndaw si noonu la def ñëw kan moo jur kan moo jur sa doom ji kan mooy bàyyi sa doom ji mu ne juróoy ji la de <laughs> waaw ma ne juróoy ji waaw moom la <laughs> léegi nag bi loolu amee ah fa atawhu gars yi mooy la mët nit ñi mbooloo mi l'opinion nga xam ne en général il pense mal elle pense mal dañuy xalaat noo xam ne du ñu xalaat moo tax waaw fastanzaluhu wa hadamu sawmaat ñu ñëw ne ko eh, wàccal fi yow waaw aywa commencé toj li nga xam ne mooy jaam fi muy jaamoo yàlla waaw am na ci beneen riwaaya non seulement waaye wa sabbuhu ñu daal di koy daggal gaay saaga ko wax ko wax yu ñaaw mooy wax ko wax yu ñaaw sax waaw wax ko wax yu ñaawa ñaawa ñaaw yow da ngay rek koo xam ne dañ naan ko sell la walla moom nitu yàlla la xam-xam lañ ko xamee gars yi tuumaal ko njaaloo te gars yi duñ vérifier lu ñu vérifier <laughs> waaw loo xam ne am nañu possibilité vérifier ko mais duñu lan moo gënoon neex ñu ñëw laaj ah diw ñun de ndaw sàngam de nee na yaa ko tooñ bu doon ci waxu wolof waa loolu am naam amul mais ñu ko def ci saa si lañ ko dëggal daal di ñëw. ci saa fekk ko wam nekk ca kaw mu nekk ne ko wàccal sa waay di yéex ñu toj bi mu wàcc ne leen nii lan moo leen dal gaa yi jàpp ko di ko dóor <laughs> wajaalu yadribunahu di ko kawti kawtee di ko dóor ak pamti pamtee waaw jàpp ko ñii di xëcc ñii di dóor ñii di bif ñii di kajj kay <laughs> waaw ñoo tax ci riwaay Seyna Imran bi ibnu Husayn radiyallahu ñu naan ko ñu naan ko mura'in waaw tuxaadi'u an-nas bi amali ah way di ko dóorin mbéca ki dóor ngistalkat bi nga doon ah da ngay wor nit ñi ak sa jëf ji di jëf-jëf lu baax nekkati sa biir yu yées rek ka ci nekk ah <laughs> gars yi jàpp ko di ko diri ci am na fa am dañ ko doon diri ci mbedd yi ba wan ko këru ah ci riwaaye al araj bi ah, ah, fa nga xam ne fa la xam ne mooy maison prostituée yi ñu rombale ko fa nag prostituée yi génn jaaykatu seen borom bi di ko xool moom nag muy muuñ <laughs> <laughs> ñu ne ko mais looy muñ mu fàttale ko la ko yaayam waxoon quoi ñaan nga ko yaayam ñaanoon yàlla <laughs> sama ñaanu yaay gaa ngoogu <laughs> deewoon na bu ma faatu bu mu yàlla bu ma faat lu dul ma gis xar kanamu ñi nga xamante ne nii ñooy prostituées yi léegi waaye surtout bële quoi kële nga xam ne ab jaaykatu boppam la ñëwoon daal di koy lii ba fitna gi dal ko ñu jàpp ko waaw léegi nag mi nga xam ne noonu demee na gaa yi di ko dóor mu ne leen mais maa sànnu ko mais mais lan moo xew lan mooy seen problème gaa yi mooy dañu ñëw rek di dóor ñu ko commencé di ko wax wax yu ñaaw yi yëpp waaw gaa yi nag mujj na ko waay yow maa ne bu waay mooy bu doon waxi tey maa ne bul dof dof lu laa nga ne mel ni xamoo li xew waaye damay ah yow nga njaaloo xale kii bii nga naan lan prostituée bi kii di jaay boppam mu am ci nga mu am ci yow doom nga gën a ni mu demee nga naan nga nga ngay faire semblant mel ni xamoo ko waaw <laughs> waaw <laughs> eh, tey journaliste yépp jël à la une kay monsieur nangam ak nangam a été xaw ma at ci kii kii attrapé dans des affaires de mœurs ñoom sax lu gën a ñaaw lañ lay wax wala fii ngir jaay kay temps <laughs> yooyu yëpp moom la ñuy wax revue de presse yi gars di ci wax ñoo xam ne ay faux journalistes ñaan ay analystes ay ñi ciy wax seen xalaat ñi ubbi rajo yi ku nekk di wax sax xamuñu lu xew dañ leen a wax rek wala benn jigéen a woote wala dem ci mu le procureur ne diw daal moo ma moo ma moo moo ma engrossé moo ma ëmbal jeex na aywa gars aywa jàpp leen sa moo ma siif moo ma doon yàq taal aywa ñu jàpp sans pour autant dara xew léegi nag gars dañ naan démocratie naan la c'est pour des raisons xaw ma lan garde daal vue pour enquête mais sauf que ñoom yemuñ ci loolu ba pare buñ lay enquête day am ay fuite que ça soit en France ak Sénégal ci am enquêteurs yi ci boppam ñoom ñooy fuiteel affaires yi yenn ci jox ko ñi nga xam ne ñooy journalistes yi ñuy tas ci loo xam ne kenn waru a xam ci enquête bi ñoom ñu am yuñ ci joxe waaw yu bari di fen ndax déposition la rek ndaw see wax kii wax parole contre parole la defaguñ benn analyse pour xool est ci wàllu gynécologiquement ndaw si nee na ji da koo violé waaw àgg na ci moom loolu est-ce que dëgg la gynécologiquement est def nañ test yi kenn defa ko waaw ñu ne loolu am na waaw léegi nag jaay ko fépp ñu ta yàq sa der juróoy ju noonu lañ ko def rahimahullah léegi bi ñu ko waxee loolu waaye ma lii la yow yaa njaaloo kii mu ne daa am doom ma am ci moom doom <laughs> mu ne leen ay na ma ana xale bi ana liir bi ngeen man maa ko jur <laughs> waaw léegi kay yomb la yéen ana liir bi nga xam ne nee ngeen man maa ko jur léegi gaa yi indi ko fa jaa ubi fa qaala da'uni hatta usalliya ne leen may leen ma may leen ma nag ma julli ñaare ma julli quoi mu julli fa lamma sarafa at mu julli bam bam bam paree ci julli ci sëlmal mu dikkal dëgmal fi xale bi fi liir bi nekk ñépp a ngi taxaw di ko xool waaw waaw mooy borom bi di lay ay wàllu yomb da leen di tegi natt waaye dina ko teggi de te ci te natt bi li mu fëse woon bu koy teggi noonu lay fëse waaw gis nga nga taxawoon tuumaal ko oh lan c'est gaa yi ci taxawoon di tuumaal ay imaam bi woon nangam ak ak nangam ñoom seen bopp ñoo taxawaat ne loolu amul waaw <laughs> waaw. waaw imam diw terroriste la nangam la jàpp koy at waaw yàq ak njàngale yàq deram yàq fii jaay yu ne ay feebar yu bari mu jëlu ko fa ak ay metti yéen ñi ko jàppoon yéen a dem ba finalement ne affaire yi loolu lépp sax dara amu waaw loolu la borom bii def loolu mooy sunnatullah ala ard mooy sunna yàlla ci kaw suuf ku yaakaar nag affaire yi moom eau de eau eau la muy couler doucement déedéet xamoo mbiru yàlla borom bi déggoo li ñu wax sànq li mu wax afa hasiba an-nas an yaqulu amanna ndax nit ñi dañ naan gëm nañ rek tawuñ leen nat bañ leen a nat waaw nattoo di saway ku wetti lii laaj ko xayrul anbiya la Cheikh Moussa Ka pël bu dekk wolof rahimahullahu taala wax ah, nattoo di kerkeraanu law li yaay ku wetti lii laaj ko xayrul anbiya waaw ah, kon mooy nattu la loolu la léegi bi mu jàppee ba pare loolu dañ ciy jàng ne nit boo nekkee ci ay coono walla yooyu bokk na bunt yi dina rëy borom bi ubbil la sa coono mooy utal al fari al maxraj ici ci problème yu nekk yu nekk yi nga nekk mooy takkoo la julli waaw ñaan sa borom léegi mu julli après dëgg ma liir bi ne ko man abuka ne ko kan mooy sa baay mooy kan la ndoxam ak si ci ndaw si ba la julli ji qaala liir bi wax fulaanu ni ra'i ne diw mi nga xam ne mooy le mooy mooy mooy mooy sàmmkat bi <laughs> wax na turam <laughs> waaw ne diw la waaw waaw diw la diw waaw moo daal mu ngi noonu ah mu ne diw la mi nga xamante ni nii mooy ar mu ne diw la <laughs> waaw léegi mu ngi noonu laa ilaa gaa yi nag xam ne boo kon ñoom affaire bi leer voilà mooy gone gii bokk na ci gone yi wax moom la am saahibu Jurayj ngir teggi tuuma ci waliyub yàlla bi jaamukatu yàlla bi borom bi wax loo ko moom liir bi mooy ci karamatul awliya li borom bi di terale ñi nga xam ne ñooy ay parandoowam waaw léegi nag bi loolu amee <laughs> gaa yi nag am kersa ci liñ def nag xam ne ah, ah juum nañ de moo tax ci riwaaya Wahb ibn Jarir mu ne fa wasabu ila Jurayj fa ja'alu yuqabbiluna <laughs> waaw <laughs> gaa yi sote ci kawam ba liir bi waxee ñu xam ne kon wax na dëgg di ko fóon di ko raay di ko kii waaye di ko màggal nag moo tax ci riwaaya <laughs> wopum na jarir bi ah eh, kii al araj rahimahullah mu ne fa abra allahu jurayjan wa a'zama an-naas amra jurayj borom bi setal jurayj bam set wecc nit ñi màggal mbiram nag gina tey rëy sax laata xew-xew bi natt bu mag bi eh, di xew alors <laughs> mu ne fa sabbaha an-naasu wa ajibu nit ñi daal di subhaanallah liir bi wax na setal na juróoy ñu yéemu ci xew-xew bi waaw comme quoi mu ngi noonu waaw wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja borom bi nee na ku ragal yàlla borom bi dina la utal uside loo ñàng ñàng natt yi dina la natt waaye lu mu metti metti dina la utal foo xam ne fa ngay jaar ba génn ci waaw aw wa yarzuquhu min haythu la yahtasib kon nag bi loolu amee gaay rek di ko raaya ka kii di barkeelu ci moom wa qaalu ñu ne ko nabni laka sawma'ataka min dhahab léegi nag dañ lay tabaxal sa kii bi ñu la yàqal ah ci ci or quoi kon ndax yàqal nañ la léegi kon ni ñuy def dañ la koy tabaxal min dhahab quoi mu ne leen déedéet mu bañ waaw waaw moo ne imaamul Buxaari imaamul Buxaari rahimahullah euh, wallahi waaw wallahi fi taraajumi imaamul Buxaari moo di ponkal barki yàlla laa wax oh, xoola juree ci gars yi dañ na ko léegi dañ la koy tabaxal ci or mu ne déedéet dañ la ko nab nii sawma'ataka min dhahab qaala laa u'iiduha min tiinin kamaa kaanat fa fa'alu mu ne déedéet jarul ngeen ma koy tabaxal ci or yeneen bi sax am na yoo xam dañ ne dañ ne ko ci fidda ci xaalis kon mu ne déedéet mu ne leen delloolal mel na ko nam meloon rek ci ban imaamul Buxaari li ma doon rahimahullah ci kitaabul mazaalim tooña tooña tooñaange yi dafay indi xadiis bi baabun idaa hadama haa'itan falyabni <laughs> baabul xadis bii leen baabul buntu ida hadama haitan nit ki bu boomee bu waddalee mabb miirub jàmbur wala toolu jàmbur wala këru jàmbur bu ñëwee ba koy defaraat ah bu war koo fay mu leer ne moom moo juumoon ah day fay bu koy defar na def lu mel ni nam nam meloon mu indi li layoo ci fan fi nga xam ne moom lañ nekk nii biñ ne ko dañ la koy tabaxal defal la ko oor mu ne qaala laa u'idu a'iduha min tin kama kanat fa def leen ko comme ni nga xamante ne nii mooy ban bi mu nekkoon ñu daal di def noonu le loolu lu garaaw la imaamu Bukhari xool rek mooy istinbat ci ñuy génne affaire yi moo garaaw ci hadis yi waaw loolu kon ñu ciy jànge loolu tamit mooy nit ki boo tooñee ni fii mu ne gouvernement boo boo boo boo bombardé këru jàmbur mooy nga ñëw jël pelleteuse yi ne ko tël ba pare juum ne i bi ñuy daaneel yenn kër yi nga xam ne c'était illégaux juum nañ daanaale këru jàmbur benn waay léegi ni ñuy def ah bu ngeen ñëwee ba koy fay manu ñëw moom ko deux étages ak yooyu ngeen mais benn euh, kii bi di ngeen defar affaire mais ñetti néeg ngeen koy déedéet amu ngeen ci droit non non non ni mu meloon minimum ni mu meloon ngeen ko koy defaraatal waaw allahu akbar allahu akbar waaw loolu lu ama am soolaale léegi nag <laughs> eh, ñu ja fii am na ay njàngat yu bari eh, est-ce que wax lépp ba xadis bi jeex après ñu daal di ñëw ci affaire bi hein ñu ñëw ci njàngat yi benn yoon foog naa lool moo tane waaw eh, loolu moo tane léegi kon nañ jàll ci beneen ndaw si beneen Euh, mooy keneen ki wax ñetteel mu ne ñu continuer hadis bi dañ noon bële dañ ci ñëwoon lu gaaw bii dañ ciy xaw a yàgg tuuti après ci njàngat yi en même temps ñu ngi ciy waxaale même ñoo xam ne gisaguñ ko voilà léegi mu ne <laughs> bi nga xam ne lool am na nag wa bayna sabiyyun yarda bi nga xam ne rek benn liir ci lay nàmp min ummihi di nàmp ndayam weenu ndayam fa marra rajulun benn waay romb raakibun bu war ala dabba ci war waay léegi nag faariha boo xam ne bu bu bu baax la jëntal la fas bu baax wala gëléem gu baax wa sharatin hasana ak melo gu rafet ak yére yu rafet nday yaayam ne yàlla yàlla yàlla na nga def sama doom ji comme kii xare xale bi liir bi bàyyi ween bi muy nàmp xool ko gis ko ne borom bi yàlla bu ma def nii waaw delluwaat ci nàmp gi loolu dañ ciy wane mooy comme fiñ jóge rek nit ñi en général duñu duñu duñu seen seen seeni miyaar alhamdulilah seeni façon ni ñuy xoole dëgg réalité yi moo baaxul ñoom apparence kese waaw moo tax ku leen bëgg a nax nax leen waaw sa waay liñ ci man daa ñëw kat wane wu di sell di ñu wax ay aayaat yooyu ñu jàppale kii bàyyi ko nekk sa yow jël na suñu alal ji yëpp dañoo nax ñu wóolu ko waaw parce que ñoom apparence yi waaw moo tax képp ku bëgg a naxaate da ngay ñëw fii ak ziyu ñu baax ñi ngir nax nit ñi waaw bu dee entrepreneur wala nga ñëw di jaay de yow ministre nga wala boog yow député nga comme que gars yi xamuñ la wala chef d'entreprise ne voilà lii sol say kii jaar say kii luyee oto oto bu rafet ak ci gaari gaa yi ji dëkkate yoo waa ji waa ji ab dóorkat la rek da leen a nax waaw ndaw si it ba mu gisee ñi nga xamante ne nii nii lañ mel waa ji nii la mel bi mu xamante nii la mel li nga xamante ne nii la mel. gis ku mel nii rek mu ne kon sama yàlla yàlla nag ma defal sama doom ji mel nii xale bi boroom bi defal ko xam-xamu que ne kii ba ku dugg baax moo tax mu bañ ne déedéet man yàlla bu ma melal kii. ñu romb dawit beneen góor mooy kon am na ñoom dañuy seen ci viu ci apparence ku baax ndekete yow baaxul waaw. mais am ñoo xam ne dañuy feeñ ci apparence ku bon ndekete yoo ñoo ñi baax ndax ndaw si après xale bu jigéen bi ñu bi mu romb gars yi di ko dóor di ko di ko di ko diri di ko dóor naan ko yaa yaa njaaloo naan ko yaa njaaloo yaa njaaloo yaa nangama ci nangam waaw yow yaa njaaloo yaa nangam ci mu naan hasbiyallahu wa ni'mal wakiil yàlla day na ma te askay kama doyloo yaay ji xool ko ne ah yàlla yàlla bul melal sama doom ji lii waaw moo tax waane kuy mébét naan sama doom ah, man de maa ngi ñaan ak a neexoon sama doom ji daal di mel ni diw bu ñu xamoon la ca diw ah, la ca diw moomu de du ñu ko ñaan waaw waaye nag ñun ñu bari xamuñu ni mu demee waaw xamuñu ko de waaw ndax waa ji di baax te ni ñuy xoole baaxul waaw ni ñuy xoole affaire daraa ci baaxul te loolu moo tax xale bi xool ndaw si bi ñuy bi bi ñuy des noonu mun ne yàlla yàlla nga ma melal nii waaw léegi mu wax yaay ji fa taraja al qawl mu leeral ko bu nekk ci loolu lu taxoon mu wax ko loolu lan lay niru mooy li nga xamante ne nii moom lañu alxuraan di wax ci suuratul qasas pour won ne nit ñi apparence yi la ci la ñuy yem te yooyu amul njariñ waaw waaw bi mu naan xoola Qaaruna bi muy nettal histoire Qaaruna ci suuratul qasas borom bi tabaaraka wa taala alal gi ñu ko joxoon bi mu naan inna Qaaruna kaana min qawmi Muusaa fa baghaa alayhim wa ataynaahu min al-kunuuzi maa inna mafaatihahu